fa yaqulu al-imaamu al-haafizu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saamini ba'da al-mi'atayn wa 'an Jaabirin radiyallahu ta'aalaa 'anhu annahu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu 'alayhi wa sallam wa huwa fil masjidi fa qaala salli rak'atayn muttafaqun alayhi kon al imam alhafidu an-Nawawi alhamdulillah mu ngi indi hadis bi nga xam ne mooy ñaareel di hadis bi nga xamante ne nii mooy bu mujj eh, nga xam ne di wax ci bunt bi ñu nekk chapitre bi ñu nekk di deux cent huit di wax baabul xassi ala salaati tahiyatil masjidi rak'atayn buntu bi wax ñaaxaate l'incitation à effectuer ou à accomplir les deux rak'ats de salutation de la mosquée buntu bi wax soññ ñaaxaate bu ñuy ñaax jaam bi bu duggee ci jàkk mu julli ñaari rakk ngir nuyoo ko jàkka ji su jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiis bi ñaari xadiis kese la bu njëkk bi 1144 mu ne woon an abi qataadata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa daxala ahadukum al-masjida falaa yajlis hattaa yusalliya rak'atayn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko gisoon masala yi nga xam ne nag ñoom la ñu soxla ci buntu bi yëpp walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis hadis bi ci tegu moom duñu ci yàgg noonu ndax ay masalaam romb na muy xadis bi di xadis mille cent quarante cinq ne wa an jaabirin mu ngi jële saxaaba bi nga xam ne mooy jaabir radiyallahu anhu annahu qaala nee na ataytu nabiyya mu ne damaa dikkal yonent bi alayhi salatu wassalaam wa huwa fil masjidi fekk mu ngi woon ci jàkka ji léegi fa qaala mu ne ma salli rak'atayn mu ne ma jullil ñaari rakka mu ne ma jullil ñaari rak'a mu ne muttafaqun alayhi hmm? ah al imaam al Buxaari ak al imaam Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce ñoom dong ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad jiitu woon na ci na ko noonu mm, eh, eh, moom kese moo ci moo leen moo moo ko solo woon waaw hadis bi <coughs> eh, al imaamul Buxaari imaam Muslim ak seen sëriñ imaam Ahmad ñoo ko solo ñu ci def solowuñu ko léegi ñu xool al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala waaw moom mu ngi ko ci ay buntu yu bari indina ko ci buntu yu bari yu wute indi na ko kitaabu salaa baabu salaati idaa qadima min safar waaye indi na ko kitaabul buyu baabu shiraa'i dawaabi wal xamiir kitaabun fil istiqraad baabu xusnil qadaa ak kitaabul hiba wa fadliha ak kitaabul jihaadi wa siyar foofu yëpp indi na ko léegi buñ jëlee alors nañ jël bi kitaabu salaa baabu salaati idaa qadima min safar mu ne haddasanaa Xallaad ibnu Yahya mu ne nettali nañu suñu sëriñ moom imaam al-Buxaari de Xallaad ibnu Yahya de Xallaad ibnu Yahya ibnu Safwaan as-Sulami Abu Muhammad al-Kufi dëkkoon Makka kon al-Makki rahmatullahi yi génn àddina la 213 am na ñu ne la 219 rahmatullahi alayhi la kii gis nga bu dee 213 la génn àddina <coughs> mooy imaamul Bukhari ak a gaaw a jële ci moom ak a gaaw a jële ci moom <laughs> waaw voilà dafa gaaw a jële ci moom moo tax su mel nii eh, su waa moom kese moo ciy wóote wala waa kutubu sitta bu ko ci kenn fekk fa al imaam Abu Daawud lay nekk waaw waaw bu kenn ndax ñoom ñaar ñoo ci mag waaw ñoom ñaar ñoo ci mag sinon ñeneen ñi euh, ñu mel nii duñ leen jote waaw xam nga ñu naan imaamu Tirmidhi deux cent neuf la la la la juddu kooku ku gañe ku génn deux cent euh, treize du mën a jële ci moom imaamul kii al Bukhari moom cent quatre vingt treize la juddu lo cent quatre vingt quatorze hein cent quatre vingt quatorze nga gis kon ni mu teelee dugg ci ci ci yoonu xam-xam xool cent teg mat deux cents léegi nga yokk treize ans treize ans plus quatre ans hein euh, dix-sept ans waaw mu nekk dix-sept ans le sëriñam bi bi muy am dix-sept ans sëriñam bi génn àddina allahu akbar allahu akbar non mooy dañoo teel a sóobu ci yoon wi te loolu mooy xam-xam waaw loolu mooy xam-xam doo bàyyi ba ne naa nekk ba paa ah. waaye naa dawal sama sama ndaw rek waaw après on verra <laughs> waaw wara mel nii ñoom maamul euh, Abu Dawud hatta kii du mën a jële ci moom na moom deux cent deux la gane àddina deux cent deux kii génn deux cent treize euh, au moins mu nekk ñi nga xam ne comme imaamu Suyuti ak imaam al-Hafiz Ibn Hajar nga xam ne muy nekk tout tànk lañ ko fa indi waaw nga xam ne lool par ijaaza après lay amee yooyu kon daal loolu lépp pour wan ne euh, lu baax dañ ci teel a nekk kon xalaa neex ibn Yahya ibn Safwan ñii ne deux cent treize la génn àddina ñii ne deux cent dix-sept rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Mis'ar mu ne ki ñu nettal mooy Mis'ar di Mis'ar ibn Kidam Abu Salama al-Hilali al-Amiri al-Kufi génn àddina la cent cinquante-trois rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Muharib ibn Dithar mu ne ki ñu nettal mooy Muharib ibn Dithar Muharib ibn Dithar ibn Kurdus Abu Dithar ñi na Abu Mutarrif ñii na Abu Nadr na Abu Kurdus as-Sadusi al-Kufi al-Qadi génn àddina l'an 116 rahmatullah am na ñu ne 108 rahmatullahi alayhi an Jabir ibn Abdillah moo ko jëlee ci Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Salaba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi na Abu Abdirrahman ñi na Abu Muhammad génn àddina vers année entre soixante année soixante dix yi ah loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër am na nag sax ñu wax ba ne dem na balaa quatre-vingt-dix wallahu ta'ala a'lam bi saxaaba di doomi saxaaba radiyallahu anhuma annahu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fil masjid mu ne imaamul Buxaari yi mu ne qaala Mishar sama sëriñ sëriñ bi nga xam ne ci la ko sama sëriñ jële de Xallaad ibn Yaxya ki mu ko jële muy Mishar mu ne uraahu qaala duha mu ne ah man de jortu naa ne eh, càll hadis bi da ne foofu duha la woon yoor yoor la woon fa qaala nee na léegi loolu mise en position la ne ah, man de lii ma dee misaar jàpp na ne lii ah daa mel ni dafa ne duha la moom Seydina Jaabir mu ne fa qaala kon ah, ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi al-masjid qaala misaar uraahu qaala duhan fa salli rak'atayn wa kaana li alayhi dayn faqadaani wa zaadani voilà loolu imaamul Buxaari imaam an-Nawawi indiwul ba foofu alhamdulillah mu ne bi ma ñëwee dikkal yonent bi saa saa fekk ko ci jàkka ji ah, mu ne ma jullil ñaari rakk mu ne wa kaana li alayhi daynun fekk dawaa yonent saa salaam daf maa yoreloon damaa amoon daa amoon bor ma yoreel léegi nag bi nga xamante ne noonu la demee yonent bi saa saa nag ne ma ah, mu fay ma fa qadaani mooy mu fay ma sama bor bi ma yoree loon wa zaadani ba pare dollil ma ci kon nii la ko al imaam al fii mooy li nga xamante ne nii moo gën a niroog lii nga xam ne moom la ko al imaamu eh, al Buxaari eh, eh, an-Nawawi tudde <coughs> am na ci kitaabul jihaadi wa siyar baabu at-ta'aam 'inda al Euh, euh, ci Abul Walid at-Tayaalisi la ko jëlee foofu Hisaam ibn Abdul Malik la ko imaamul Buxaari jëlee al-Baahili rahimahullah moom mu ne Shu'ba mu jëlee ko ci Shu'ba an Muhaarib ibn Disaar an Jaabir annahu qaala qadimtu min safarin fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam salli rak'atayn waaw kon euh, <clears throat> siraarun mawdi'un naahiyatan bil Madina voilà fekk bon loolu siraar <laughs> hadith bi en fait hadith bi dinañ ci ñëw léegi kon nii la ko al imaam al Bukhari daal di solo rahimahullah kanta al imaam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi alayhi moom itam indi ko ci bërëb yu bari hmm? indi na ko ci bërëb yu bari am na ko xam daf leen a dajale ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaah ah? foofu <clears throat> daf koo dajale foofu moom al imaamu Muslim indi ci ay version yoo xamante ne yu wuute la waaye it indi na ko ci kitaabul musaaqaat ah <clears throat> indi na ko foofee ci mu jaar ci yoonu Sha'bi mu jële ko ci Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma kon buñ gisee euh, bi kitaabul masaajid euh, léegi foofu bu ko defee ñu gis xat euh, nettali bi ni mu gën a gudde tuuti pas ni mu gën a gudd imaamul Buxaari indi na ko ni mu guddee gudde gudde moo gën a gudd boobu mooy niroog bu imaam Muslim biñ la wax ci kitaabul musaaqaat waaye xoolal nañ jël ci kitaabul masaajid mu ne wa haddathanii Muhammad ibn al-Muthanna al-imaam Muslim mu ne wan te nettali nañ Muslim sëriñ de Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri az-Zamin sëriñ wa kutubu sitta gane addina la 167 génn addina la 252 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Wahhab mu ne ya'ni Thaqafi mu ne ki ñu ne tama Abdul Wahhab imaam Muslim ne ki mu ci jublu mooy As-Saqafi mooy Abdul Wahhab ibn Abdil Majid ibn Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abil As As-Saqafi Abu Muhammad al-Basri gane addina la 108 génn addina la 184 rahmatullahi alayhi am na nag ñu ne 194 ci la génn addina wallahu ta'ala a'lam qala mu ne haddathana Ubaydillah mooy al-Umari mu nekk ñu nettali mooy Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Usman al-Madani génn àddina la 147 ci ay wuute yu ci am qan Wahb ibn Kaysan mu jël ko ci Wahb ibn Kaysan di Wahb ibn Kaysan al-Qurashi mawlahum Abu Nu'aym al-Madani al-Makki al-Hijazi rahimahullah génn àddina la 127 am ñu ne 129 rahmatullahi alayhi an Jabir ibn Abdillah mu jël Seydina Jaabir gis nañ ko sànq radiyallahu anhu doomi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma baayam lañ ko faat ko nag ñu faat ko Uhud rahmat radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne xarajtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi ghaza mu ne damaa génn ànd ak ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ci ab xare xare bii nag mooy ghazwatu zaati riqaa waaw comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu Ibn Ishaq solo soloowe ne haddathanii Wahb ibn Kaysaan gis nga Wahb ibn Kaysaan bii nga xam ne moom la ko al-Umari du Ubaydillah Abu Usmaan jële moom ci boppam moom moo nettali ah, ah, Ibn Ishaq directement nettali ko hadis yi comme ni mu newee ci siiratu Ibn Hishaam boo demee foofu di nga fa gis foofu mu ne dama génn ak Yonent saa salaam fii ghazwati wax xare bi nan la woon dëgg-dëgg kon bu nee fii xarajtu ma Rasuulillah saa salaam fii xam ne mooy ghazwatu zaati riqa amoon ci li gën a dëgër comme li imaam Ibn Ishaq wax ci ñeenteelu at bi ginnaaw ghazwatu Bani Nadir wuuteeg li ñoom imaamul Bukhari yi wax na ñoom après Xaybar la xew ak li ñoom imaam Ibn Sa'd az-Zuhri boroom euh, at-Tabaqaat euh, ak sëriñam bi wax na ñoom ci juróomeelu at mi la xew loolu gënu la dëgër li gën a dëgër insha allahu taala te loolu traité woon nañ ko boo demee ci siira bi euh, bi nga xam ne borom bi defoon na ci bi fadlihi wa karamihi ñu defoon ko ci dundu yonent bi alayhi salaatu wasallam leeraloon nañ foofu ci li nga xamante ne moo jëmoon ci wàllu yii muy xare bi ak nan la tudd kan nan euh, à vrai ak loolu lu ko waral ak kañ la xewoon loolu boo demee alors ci tome douze bi la voilà mooy tom douze ci siiratu rasulillah euh, alayhi afdalu salatu wassalam boo fa demee foofee di nga fa gis la guerre de zât ir voilà di nga fa gis nettali bi ak riwaay imaam ibn Ishaq taw tuddaloon nañ ne la as-Shaykhaani daal dinañ koy solo te ñoom euh, bii ñoom seen yoon yi yenn ñu ngi jaar ci Wahb ibn Kaysaan mii la ñoom nag jotewuñ Wahb ibn Kaysaan euh, ndax sëriñ na woon ci ñoom imaamul bu euh, ibn Ishaq moom da koo jëli ci moom rek kanta fii gis nga ñoom imaamu Muslim ni nga xam ne loolu la jaar Muhammad ibn al-Muthanna mu jële ko ci Abdul Wahhab Abdul Wahhab jële ko ci Ubaydillah Abu Usman al-Umari moom moo ko jëlee ci Wahb ibn Kaysan na alhamdulillah kon mu ngi noonu kon xare boobu kon euh, leer na te ne mooy ghazwatu Dhat ar-Riqa voilà abu abwaabu Buwaatun Ushayrun thumma ghazwatu Safwaanin wa badru qitaalin ma'a Sulaymihimi wa Qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu Ghatafaanun thumma Buhraanu Uhdun waqa'atul Ghumami hamra nadirun riqarun voilà boobu as-Seydi Haaji Malik alayhi ridwanul maliki di wax foofu la gis nga moo mu dëgëral li imaam Ibn Isaaq wax placé xare bi foofu te loolu euh, leeraloon nañ lu tax ñu nootaloon ne loolu la te zaatu riqa à sax xare la boo xam ne daa am ñaari xare yoo xam ne dañoo am même tuub ndax kat yow Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ko noon ibnu umar radiyallahu anhu ñoom fekk nañ xare boo xam ne zaatu riqa la tudd waaye c'est sûr que du bii loolu moom c'est leer ne du bii léegi nag nga ne ma lu tax c'est leer ne du bii man la dellool foofu wax naa la fan nga koy fekk euh, ci fa nga xam ne mooy siiratu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam kon mu ne xarajtu damaa génn ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama fii xare fa abuta abi jamali wa aya waaye sama gëléem gi daal daal di yéexal ma saway yée eh, daal di loof loom daal manul dara sonn na waaw moom saa gëléem gi man man jaabir waaw lottu na sonno summa qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam qabli ma ne yeneen saa sallam jiituma Medina wa qadimtu bil ghada léegi nag man bi ma agsee ci bëccëg gi ah léegi fa jiitul masjida fa wajadtuhu ala baabil masjidi ma ñëw ci jàkka ji fekk ko ci buntu jàkka ji qaala al ana hiina qadim mu ne ko léegi nga agsi qultu naam mu ne ma xaala fa daa jamalaka wadxul fa salli rak'atayn mu ne ma tegal sa giléem gi nga dugg nga julli ñaari rakka nee na fa daxaltu fa sallaytu léegi nag ma dugg daal di julli rak'atayn ni summa raja'tu ginnaaw gi ma dellu gis nga imaam muslim fii noonu la ko indee léegi gaañ xoolaat beneen bi nga xam ne kitaabul masaajid wa mawaadi'u salaa ba léegi foofu Seydina Jaabir ne kaana lii ala nabi sallallahu alayhi wasallam wa zaadani mu ne man kat dama amoon bor boo xam ne yonent bi alayhi salaam moo ma ko reeroon mu daal di may fay wa zaadani mu yokku ma wa daxaltu alayhi masjida ma dugg gis nga fi wa daxaltu alayhi al masjida ma dugg jàkka ja fekk ko fa qaala lii salli rak'atayn léegi nag mu ne ma kon jullil ñaari rakk léegi hadis bi daa bari comme yu ay riwaay yu mel nii ay surtout bim ne dama koo fekk ci jàkka ji bii biñ jóge léegi mu ne dama koo fekk ci buntu jàkka ji loolu nag tax am lenn boroom xam-xam yoo xam ne dañoo jàpp ne ñaari histoire yi peut-être bokkuñu waaw waaw histoire yi peut-être bokkuñu parce Ah, le fait que mu ne da koo fekk ci buntu jàkka ji ak bii mu ñoo mel na ni affaire yi bokkule waaw te ne julli nga xam ne moom la julli bi muy a jóge ca xare ba te ne jiitu ko boobu mooy julli ji nga xam ne moom la nit kiy julli bu dee daa jóge ci tukki waaw muy salaatul qaadimi ah, bi nga xam ne moom lay julli ci jàkka ji bu dóoree tukki doo ñëw moo tax yeneen saa salaam ne ko moom comme ci buntu jàkka ji la ko fekk mu ne ko yaa ngi dóoru ñëw mu ne ko mu ne ko uduxul duggal ci jàkka ji fa salli rak'atayn nga julli ñaari rakk kanta beneen bi nag ñoom ñu ne non beneen bi walla waroom xam-xam boobu ne ah beneen bi li muy niru mooy parce que woom dana ci biir jàkka ji la ko fekk waaw sëy naa jaabir agsi fekk ko ci biir yonent saa salaam digal ko ñaari rakka kon comme lim la ataytu nabiyya wa huwa fil masjid mu ne boobu day mel ni kon ci biir jàkka ji la ko fekk alors que ci li nga xamante ne nii mooy ci buntu jàkka ji ah day mel ni kon euh, euh, euh, bi nga xam ne ci biir jàkka ji la ko fekk mu ne ko jullil ñaari bàkk lool tahiyatul masjid yi la waaw kanta bi nga xam ne ci buntu bi la ko fekk mu ne ko yaa ngi door ak si mu ne ko waaw mu ne ko duggal te nga julli ñaari rakka loolu loolu nag. mooy julli ji nga xamante ne moom la alqaadimu min safar ki nga xam ne dafa dëgmal jóge ci tukki ñaari rakka yooyu nga xam ne moom lay julli wallahu taala alam te mooy sunnatu qudumi min as-safar mooy sunnaay boo jógee ci tukki jàkk ja la gën a jege nga jaar fa daal di julli ñaari rakka waaye loolu euh, bon loolu foog na <laughs> nañ ci taxaw voilà joxoon nañ ci waaw yeneen saa saa ñu doon def masoona tukki jaar ci euh, bañ a ñëw ne ba muy tere ne bu leen di euh, bett seen soxna yi seen waa kër ak yooyu waaw dee leen yëglu ba ñëg ne yéen a ngi ñëw waaw jaar ca jàkka ji ñëpp yëg ko nit ñi di ñëw surtout bu dee kilifa nga comme ni koy Maamu Nawawi di wax waaye wallahu taala alam de wax jooju jàpp ma ne loolu moo gën a dëgër parce que ma fekk ko ci buntu jàkka ji ak ma fekk ko ci jàkka ji loolu benn affaire la parce que loolu Euh, euh, même bu dee ne wax doon mën nañ ko dégg mooy nettali bi boo seetoo nettali bi yëpp benn affaire bi lay wax mooy lan yonent bay saa sam daf maa yoreloon bor léegi bi ma ñëwee te loolu bor boobu lenn la mooy mooy gëléemam gi la ko yonent bay saa sam jënd parce que mooy gëléem googu ñëwuñu ci guddaay bi euh, hadis bi nga xamante ne moo ci gën a gudd imaamul Buxaari indi na ko ci intégralité bi lool lool laa ci doon daw laa ci doon moytu tuuti ngir bañ a ñëw ci li nga xamante ne nii ah, mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy guddaay bi waaw loolu euh, mais euh, affaire bi affaire bi affaire nii la demee mooy Seydina Jaabir dafa newoon ci benn xare ak yonent bi euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Jaabir bon saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu te loolu Imaamul Buxaari kitaabul buyu baabu shiraa'i dawaabi wal hamiir boobu du ko indi dans son intégralité te ci boobu ci yoonu Wahb ibn Kaysaan mii la jaaraat dana haddasanaa Muhammad ibn Bashaar qaala haddasanaa Abdul Wahhaab qaala haddasanaa Ubaydillah mooy al-Umari min gis ank Abu Usmaan an Wahb ibn Kaysaan an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhumaa annahu qaala kuntu ma'a an-nabii sallallahu alayhi wa sallam fii ghazaatin fa abta'a bii jamalii wa a'yaa fa ataa alayya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa qaala Jaabir fa qultu na'am qaala maa sha'nuk qultu abta'a alayya jamalii wa a'yaa fa takhallaftu waaw mu ne moom damaa ne woon ak yeneen saa saam ci xare waxoon nañ la xare boobu mooy zaatu riqaa riqaa'un waaw zaatu riqaa léegi bi nga xamante ne nag ci la xew nee na bi ñuy ñibbi ñuy dox sama jëleen gi yéexal ma ci ginnaaw ba pare mu lot yeneen saa salaam nag moom li nga xam ne moo doon sunnaam doonul woon euh, comme niñ ko fi waxe woon léegi du jaadu nit ki ngeen nekk convoi yow sa oto baax wala moo xam même bu dee sëriñ bi la. yow convoi yi la ndar sa yoon xooloo ndax ñoom ña ñoom ñu ngi ci jàmmam wala ñu ngi lay suivre dara waaw ñu ne lii ñu ne tël tël motaar yi dar la nga kii après kanta ña ca gannaaw tang yéen a ànd sa yoon new ci après nga dem naan ñoom diw ak seegu ñam ñu laa la waaw ñoom dañu nga woon Thiès dégg naa dañoo xaw a yéex ci yoon bi loolu loolu du sunna yooyu saa saa masoon a ànd ci convoi yi léeg-léeg day nekk ci kanam léeg-léeg mu nekk ci digg bi léeg-léeg mu nekk ci ginnaaw yatafaqadul jami' waaw di seet li ku nekk ci ñoom nekke gis nañ ko fi fan yéen di jamono yële xaw na yàgg tuuti waaw yonent may sa sam noonu doxale te bokk na ci li nga xam ne moom la doon wax al amiru ah ad-da'ifu amiru rak ki nga xamante ne moo gën a néew doole ci ki nga xamante loolu leen ci doxu ki nga xam ne moo gën a néew boobu moo gën a dëgër waaw mooy bu ngeen di tukki dox leen ci doxu ki nga xamante ne rythme ki gën a néew doole ci yéen mais du ngeen ñëw rek ay wa ñun daal suñuy kii bàyyi boroom deux chevaux bi fële dóor say Tesla say kii saa yow dóor tël tël wala sa Harley Davidson saway moto tël tël jàll dem bàyyi gaa ay ci ginnaaw léegi est ce que ñoom ñu say non non waaw gis nañ keroog bi nga xam ne hadith naa Abu Qatada bi biñ jógee ci ci kii bi ci tukki bi nee na naa Abu Qatada bi bi nekk moom ci ginnaaw naan ko ndax yor nga ndox mu ne ko ah man de mise ak agri laa bu ndaw. mam naan eh nit ñi de xëy nañu gisuñ seen bu yonent ñu ngi naan waa am seen bu yonent ñii naan jiitu na ñii ne déedéet ah nit ñi nee jiitu na Abubakar ak Omar nee nañ déedéet yonent saa sam def lool mu nga ca gannaaw waaw mu ne nag in in ata'u Aba Bakr wa Umar yarshudu <laughs> tey bu ñu dégloo Abubakar ak Omar dinañu gindeeku de waaw mooy noonu la doon def boobu it ca gannaaw la ne woon moom ñoom Abu Qatada radiyallahu ta'ala mooy ba muy nelaw rek a waaw saa bu naree daanu sëy na Abu Qadaada puus ko <laughs> mu jooyante ko puus ko ndànk mu jooyante ko ba benn bi mu ne waay boobu moom yeneen saa sax bu ma ko bàyyi woon ci suuf la day daanu rek mu puus ko bu baax rek mu xaw mu yeewu ne ma ko kan Abu Qataada mu ne ko Abu Qataada mu ne ko depuis kañ nga nekk di ma di ma aare nii mu ne ko depuis boobu ba léegi mu ne ko hafizakallah kama hafizta nabiyya yal na la borom bi tabaaraka wa taala wattu comme ni nga wattoo ab yonentam alayhi salaatu wassalaam moom nan la doon def waaw loolu nag waxuñ du voyage kese xattaa ci dëkk bi bu dee ci dëkk bi ngeen nekk sëriñ bi daa war di seetlu li nga xam ne mooy xaalu ak tamit état wu taalibe yeeg ak namit mbokk yi waaw warul ne moo ñoom diw gisuñ leen kon baax naa moo euh, sans nouvelle bonne nouvelle loolu waxu xam la non non mooy di seet di di leen seetlu te tamit di di di di di di di nemmeeku boo amee loo leen dimbali nga dimbali ko léegi nag bi mu ñëwee ci ginnaaw. nee na ma ne ko bon sama gëléem gi ne moo ma yéexal moo moo wulot yoneen saa ñëw daal di koy teg bant ci gàttal mu gaaw gëléem gi gaaw waaw ba mu mujj gëléemu yonent bi saa ko woon gën a tee gaaw bi ba ba pare euh, euh, benn bi daanaka ma yéegal ma <laughs> mu teg ko bant mu gën a gaaw nee na maa ngi sama gëléem gi nga xam ne moo lottoon ba ne ca gannaaw gëléemu yoneen saa saam ñooy tolloo ci daw di ànd ci la ma waxoon ma waa jaabir tazawwajta <laughs> mu ne ma jaabir waa yow marié nga ah takk nga soxna ma ne ko waaw xaala mu ne ma bikran am sayiba waa yow jaabir koo denc loo denc ab jànq nga denc wala ab jeeg mooy ku jot a sëy ba pare wala ku jot ku jotul sëy koo xam ne masula sëy wala ku jot a ba pare ma ne ko man nag ku jot a ba pare laa takk mu ne waaw loolu teewoon afala jaariyatan tere woon takk ab <laughs> ku gën a boo xam ne masula sëy ngay foog moom mu lay fowe nga koy fowe mooy ngeen di foog loolu mooy mariage waaw sinon bu ngeen fowan dawul foofu ku nekk day kii day uti avant avant fee kii uti leneen feneen ah ab coono <laughs> fee kii <laughs> uti <laughs> yi fi caaxaan yooyu waaw mooy loolu mooy vie maritale waaw ngay foog moom muy foog yow kultu léegi nag ma ne ko bon sauf ko yeneen saa salaam boo gisee ma denc koo xam ne moom dafa magi ku jot a sëy ba pare parce que man kat dama am ay sœur rek laa wala neuf la waxoon léegi nag mu bëgg euh, euh, euh, denc parce que baayam moo ko waxoon baayam di Abdallah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala moo tax loolu bokk na ci li gën a dëgër liy wan ne ghazwatu Dhatur Riqa après Uhud la am moo tax imaam imaam Ibn al boo demee ci fichier yi ñu lay wax ci siira bi moom ci woppam moom dëgëralul li imaam Nisak wax de moom li ñoom imaamul Bukhari yi wax ne si après septième année bi après Xaybar la waaye moom dane ah loolu nag euh, sauf que man am na ñëli man nañ ñoo wax ñi ne euh, quatrième année bi la ne mais yéen Abdallah ibn Amra di bàyyi naa Jaabir lan lay wax naa Jaabir ne ko man kat maa ngi nii maag yow lii la ko waxoon ba muy génn Uhud maag yow manuñoo dem ne man woo ci xare bi fokk am ku des léegi man maay dem yow nga des fi comme que ay ay yow sarak kii yëpp ay jigéen lañu te ay gone lañu ma yow yaa fiy des man ma dem bu dee yàlla def na ñu jël sa mu ñu ma am shahada foofu faatu foofu yow nga toppatoo leen toppatoo sa sa rakk yi sa sœur yi te ñëw ñëpp ay jigéen la ñoon léegi suy naa Jaabir man la ko bàyyam di waxe loolu mu leen génn àddina muy toog ba après Xaybar ay ñetti at lu ëpp ñetti at fekk moom takkagul soxna kon kan moo toppatoo doomam doo rakkam yi alors que looloo taxoon bàyyam bàyyi woon ko moo tax loolu ci saa fee après la takk soxna moo tax mu ne mi nga mu ne yeneen saa saa non c'est que damaa takk koo xam ne dafa mage bëgguma woon takk ku tolloog ñoom âge du leen mënal dara wala ñu bokk ay ay mbir bokk xam nga rek boo fi takkee ay jeunes yoo xamante ne nii yow <laughs> yow ñoo sa doom yee maase yow paa bi wala yow demi paa bi yu mel noonu nga bëggoon ñu jàppale moom sa soxna soos bu ñëwee di xaw dimbali sa doom yi mais nan la leen dimbali ñoo bokk bëgg-bëgg. te ay moroom lañuy jàppalante ay classe ay ay ay fay am léegi nag sëy naa jaabir na yoneen saa saam non boo gisee ma takk ku mage mooy parce que euh, damaa damaa sama sama sœur yi tax waaw waaw atazawwaju imra'atan wa tamshutu wa tamshutuhunna wa mu ne man inna li axawaat fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tamshatuhunna wa taqumu alayhinna mu ne ko noonu yeneen saa salaam fekk damaa takk ku xam ne moo moo màggee ku jot am expérience ci wàllu sëy ba pare te màggee ngir mu mën a sama sœur yooyu mu man leen di leen boole di leen dajale waaye dafi dajale seen mbir waaye di leen peñe di leen toppatoo mooy daal li nga xam ne moom la jigéen yaay di defaral doomam voilà ak moom saa moom moom ñooñ mel ni ay doomam ci moom waaw ndax day am ñeewante ci ñoom te ay xale yu jigéen lañ moo leen mag ak yooyu ba pare di taxawee seen mbir looloo tax léegi nag yonent bari saar saam daal di koy ñaanal barke ci loolee ne ko boo boo delloo nag fa ida qadimta fal kaysal kays boo demee na nga jot ak sa soxna te na nga ah sàkku ci loolu am doom léegi nag ginnaaw gi nag la ma bi ñu waxee waxtaan wu neex woowee te am solo waaw nga xamante ne lii la quoi waaw xoolal rek yonent bari saar saam fi mu toll comme ni ko waxoon foofa waaw di waxtaan ak kenn ci taalibeem yi nga xam ne du sax ñi ko gën a jege jege jege jege lay mu ngi nii quoi waaw mooy nii la léegi nag mu ne ma su ma xaala mu ne ma atabi'u jamalak mu ne ma waa Jaabir ndax sa sa gi da koy jaay ma ne ko waaw léegi nee na yoneen saa sam jënduma ko ugiya benn uqiya baabu Mauritanie bi voilà mais euh, xaalis la woon boo xam ne moom lañ doon euh, euh, jokkalante léegi bon boobu ci riwaay imaam Ibnu Isaaq bi dana ko jaay ma ko dërëm ma ko ah yeneen saa salaam bu dee bu dee dërëm moom dërëm déedéet dërëm <laughs> mu ne ma ñaari dërëm ma ne ko non loolu dafa néew muy wax ba ba di yokk di yokk ba ma ba ba ba ma ne ko baax na ma ne ko yeneen saa salaam ba aradita yeneen saa salaam ba ba gërëm ma la nar a jaay sama gëléem ma ne ko baax na. sëy naa jaabir na ko nag waaye nag a condition que man maa koy war ba ma àgg parce que ma ne ko boo ko yóbboo nii man nu may demee nu may yooyu saasaam ne ko waaw <laughs> voilà léegi euh, nettali boobu la nee na nag léegi nag mu ne summa qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam qabli yonent sallallahu alayhi après mu daal di àgg Medina avant man wa qadimtu bil ghada ma agsi ci suba gi fa jitul masjida fa wajadtuhu ala babil masjidi ma dikk ci jàkka Abdullah fekk ko ci buntu jàkka ji fa wajat mu ne ma alaana mooy xam nga mel ni dañ gisoon imaamul Abdullah Muslim sànq mais da koo tënk qaala mu ne ma ah, ana qadimtu ma ne ko qultu naam qaala fa da jamalaka fadxul fa salli rak'atayn fa daxaltu fa sallaytu léegi mu ne ma tegal sa gëléem gi nga yeew ko nga dugg nga julli ñaar rakk nga julli ñaar rakk fa amara bilaalan an yazina lahu uqiya mu ne Seyna Bilal mi ngi yoroon euh, nekkoon trésorier wam ne ko ne peeseel ko euh, ci xaalis biñ ko war a fay mu daal di may peeseel jox ma xalal ji après nag fa arjaxa fil mizaan mu defal ma lu ëpp li nga xam ne moom la ma waroon a fay léegi nag euh, euh, euh, fan talaqtu may dem hatta wallaytu ba mu ne ma koy wan gannaaw léegi nag mu ne ma fa qaala mu ne ma udu mu ne udu li jaabiran mu wax ko ci Seydina Bilaal la wax mi ko jox xaalis mi ko fay mu ne ko woowal ma jaabir waaw woowal ma jaabir nee na fa qultu ah léegi nag ma ñëw bi ma ñëwee ma ne ko al ana yaruddu alayya al ah, mu ne mu ne ma eh, eh, léegi nag yoneen saa salaam comme que jox na ma kii bi nag li ci des mooy xam naa daf maa woo ngir ma jox ko giléem gi quoi comme que <laughs> ah mu ne walam yakun shay'an abghad ilayya minhu mu ne loolu moom waaw nekkul mbir moo xam mooy giléem gi bëggoon na ko moom xaala <laughs> nee bi ma ñëwee indi gal giléem gi xus mu ne ma xus jabalaka eh, walaka samanuhu mu ne ma jëlal giléem gi ak njëg gi <laughs> waaw nag da ngaa moo tax yeneen waaye da ngaa damaa waxaale woon ak yow ngir jël sa gëléem jëlal may naa la gëléem bi jëlal gëléem gi njëg gi ma ko jël <laughs> allahu akbar waaw waaw rahimallahu imra'an samhan idha qada samhan idha ba samhan idha qada la yonent bay saa yàlla yërëm na te yal na yàlla yërëm mu dee ñaan dal na bu dee xabaar noonu la demee tam si nga xamante ni nii day woyof buy jaay day woyof buy leble day woyof waaye bu laaj ñu daal di koy fay allah ak buy fay tamit da koy defe nu mu gën a rafete xoola rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu nag day mën a nekk bu dee na sartaluñu ko waaw nit ki ñu lebal bu la neexee booy fay ci la lebal nga yokkal ko dara ki loo xam ne du condition ngeen ko defoon avant bu ngeen ko defee condition loolu riba la du baax waaw ndax nit moom la nga ko lebal la lay fay mais nag bu ñëwee balay lay fay bu ko neexee mu xool ci teeyu bakkanam ci loo xam ne kenn insinué woo ko ko te nekkul woon lu ngeen waxoon avant ngeen nga daal di koy jox lu ëpp li nga xam ne moom la la moom nga koy fay loolu daa bokk ci makaarimul axlaaq te yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la doon doxale voilà mais li charia di bañ mooy nga daal di woon koy sartal avant mais o oh man nag boo may fay dang may defal nangam danga ma ci yokkal la loolu mooy riba bi nga xam ne moom la yàlla xaraamal waaye bu dee nit ki ci teeyu bakkanam la xool ne ah diw kat defal na ma njekk wax dëgg yàlla fekkoon na ma jamono ñu metti de waaw te bi ma koy àbbu moom ah amaana ñu bari lankaloon nañ ma de waaye moom mu nangul ma waaw kon nag walla sax du yooyu mooy njekk yi ma defal daal ni ma ni àddina mettee ak ni mu mu nangu jël lu toll nii aaloon ma ko ah may delloo nag jox ko lu ëpp loolu mais ci loo xam ne du loolu ko sartal yow ci sa yu bakkan képp la loolu day mën a nekk te day dagan sinon du dagan kon xadis bii lii la léegi nag affaire bii ñun dañoo gis ne amaana insha allah benn bi kese la waaw fa daxaltul masjidaat yooyu yëpp mu fekk ko ci bunt bi c'est la même parce que bi mu ndax bunt bi day yor àttee jàkk ji waaw waaw day yor àttee jàkk ji parce que man bu ma ñëwee fekk nit ci buntu jàkka ji man naa ne fekk naa ko ci jàkka ji ji laa ko gis waaw kon loolu euh, loolu euh, parce que euh, li jege day yor àttey li nga xam ne mooy xukmul mujaawir li mu jege li mu nekk voisin am da koy jël lool moo tax bu ñuy julli mosquée bi fees li takkaloog mosquée bi loolu day yor àttey mosquée bi waaw fii mu ne bu masjidul xaram feesee mais mu fees fees fees nit ñi julli bay julli ba ci biti mais day yor attey ki kenn du ne eh, yàq eh, sàppe yàqu na ah voilà te yéen julliwu ngeen ci kaaba gi si ci kaaba gi la julli kon nag loolu insha allah daal wax jooj mën nañ ko dégg ne ñaari mbir la yu bokkul rek ñaari nettali waaye ñun liñ jàpp mooy benn bi la rek voilà parce que euh, euh, li ci ñii di wax dañ ne le bu dee bi mu tukki ñëw loolu mooy bi nga xamante ne mooy ñaari rakka yi mu ko wax mooy ñaari rakka yi nga xamante ne ñaari rakka yi koo jógee sunnaay boo tukkee ba pare te loolu la imaamu Nawawi rahimahullah ci alminhaj bi muy sharah hadis bi loolu la wax ci alminhaj dane dane ñaari rakka yii nag waaw mu ne mu ne eh, eh, fii hadisi Jaabir hadisi naa Jaabir ibn ishtara minni rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba'iran falamma qadima al-madina amarani an atiya al-masjida fa usalli rak'atayn mu ne xaris parce imam muslim dafa indi riwaaye boobu tamit ne da yoneen saasam dafa jënd ci man ab gëléem bi ñu dëgmalee ñëw Medina bi mu dëgmalee Medina mu daal di may digal ne ma demal ci jàkk ji nga daal di julli ñaari rakk mu ne beneen riwaaye boo xam ne Seydina Jaabir dane qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam qabli yoneen saasam dafa ñëw avant man wa qadimtu fa wajadtuhu ala babil masjid ma ñëw fekk ko ci buntu jàkk ji qaala alaana jiita mu ne ma léegi ngay ñëw qultu naam mu ne ma fa daa jamalaka moom lañ gis sànq thumma duxul fa salli rak'atayn fa daxaltu fa sallaytu thumma raja'tu nee na mu ne ma tegal yeewal sa gëléem gi nga dem julli ñaari rakka nee na ma dugg julli ñaari rakka mu ne loolu nag lay wax ne hmm, fii hadhihi al ahadith ak hadith sayna Ka'b ibn Malik bi loolu gisoon nañ ko ci lu gudd bu yàgg mu ne hadith istihbaabu rak'atayn lil qaadimi min safarihi fil mu ne xadiis yi dañ ciy jànge sopp guñ sopp ki nga xamante ne moo dëgmal jóge ci tukki mu julli ñaari ràkk buy dóora ñëw ci jàkka ji buy dóor a agsi mu ne wa hadhihi salatu maqsuda lil qudumi min safar loolu dañ koo namm te moom lañ jublu ci koo xam ne daa dëgmal jóge ci julli laa annaha tahiyatul masjid mu ne nag ràkka yi du ràkkaay tahiyatul masjid de mu ne wala xadiisul mazkuura sarihatun fii ma dakartu mu ne te xadis yi ma fi tudd nii muy ñaari xadis yi imaamu muslim ali te kat xadis boobu benn bi mais moom leen di fii ci Riyaad bi di ci tegtaloo tahiyatul masjid yi moom imaamu Nawawi même même imaam bi <laughs> mooy li mu dàq fii ci minhaj bi ne oh, oh, non xadis yi ma fi indi dañ koy leeral ne loolu du tahiyatul masjid du tahiyatul masjid ñaari rakk yi ñuy nuyoo jàkka ji mais li mu nekk mooy ñaari rakk yi nga xamante ne boo tukkee ba ñëw mu ne te xadis yi leeral na ko. waaw waaw <laughs> leer na ci fii ma moom mën a wa fii te nekk na ci hadis istihbaabul mi awaa'ilin naxaar ke nit ki mu tukkee mu ñëw ci eh, njaalbeenu bëccëg gi wa fii i ta mu ne nekk na ci annahu yustahabu dañuy sopp li rajulil kabir ki nga xam ne kilifa la loolu la ci jublu fil ba ci wàllu ba mu kawe nekk koo xam ne kilifa la waman yaqsuduhu naas ak nit koo xamante ne kilifa goo xam nit ñi dañu koy jublu di ko utsi bu ñëwee gaa yi di ko topp di ko seet di am ay soxla ci moom ida qadima min safar bu tukkee jóge ci tukkee dëg dëgmal jóge ci tukki li salaami alayhi ngir ñëw di ko nuyu nit ñi nga xam ne bu ñëwee kilifa gi ñëw na ñëpp di dem di ko fekki an yaquna mu daal di toog buy dóor awwala qudumi qariban min daarihi fi mawdi'in barizin sahlin ala zairihi ala zairihi imma al masjid wa imma ghayru mu ne foog sopp nañ buy dóor a ñëw mu nekk ci mu toog xaar ak pour accueillir nit ñi ci wax euh, bërëb boo xam ne bu jege këram la waaye boo xam ne bu yaatu lay doon foo xam ne nit ñi dina mën a accueillir nit ñi dina mën a contenir nit ñi bu neex a boo xam ne nit ñi dañ fay neex a mën a ñëw voilà bu dee foo xam ne il faut mu nekk foo xam ne ay oto la ñuy ñëwee ñu mën a gaare du nekk foo xamante ne ab pukkus la boo xam ne ku ñëw du gaare na seet foo xam ne waaye yi man mën a gaare ci parking yi ngir ñëw ziyaare ko voilà soit lool mu nekk ci jàkka ji wala ci beneen bërëb boo xam ne man na loolu mais imaamu Nawawi rahimahullah li ci hadis yii nii mu wax <laughs> ne loolu du pour tahiyatul masjid pour sunnaay ku jóge ci lii la mais hadis boobu la indi fii di tegtale ci riyaad bi ne moom mooy tahiyatul masjid baabul hassi ala salaat tahiyatul masjid rak'atayn wa karaahatil juluus qabla an yusalli rak'atayn fii ayyi waqtin daxal wa sawaa'un jaa'a rak'atay tahiyya ah, bi niyyatin aw salaatu fard aw sunnati raat aw ghayrihaa moom hadis yi bu indi bu Seydina Abu Qataada bi ak bu Seydina Jaabir bi mu dàq fee ci min xaj na du moom <laughs> loolu moo tax euh, wallahu taala la mooy même hadis bi la rek même xew-xew bi la waaw a dama koo fekk ci buntu jàkka jeeg de toute façon Seydina Jaabir benn yoon la la la la la jaay yoneen yoneen saa sam gëléem parce que loolu boo ko waxee mooy il faut njaay mi nekk ñaari yoon mooy da koo jaayoonu gëléem jaayaat ko gëléem te loolu moom saxul baax na ba gëléem goog nee na ak ya ba ko yoneen saa salam dolli woon nee na dama koo denc ba jamonoy xara ci la ko gaa yi jël mooy ba nga xamante ne euh, jamonoy Yazid ibn awee ci lañ ñëw comme que waa Médina euh, ñu bari ci ñoom ñu woon a dugg euh, reconnaître autorité ki yoo xam ne mooy Yazid mu yónni fa gaa yi ñu daal di leen woo may leen dele gaa yi nangu ñu waxoon nañ ko fi ñu dem saccager dëkk ba voilà ci lañ rayee non seulement giléem gi waaye ógg ya googale mu ci yoroon yeneen saa saa joxoon ko mu defoon ko ci kees keroog la ko gaa yi ne tuŋaañ liñ ko yóbbu voilà kon loolu lépp day wane ne benn bi la quoi c'est la même xew-xew waaw que dama ko fekk damaa fekk ci buntu jàkk ci buntu jàkk ji laa fekk même saa salaam ak ci biir loolu lépp c'est la même chose loolu nag mooy euh, ceci dit mooy man nañ ci tegtaloo ñaari xadiis yooyu tahiyatul masjidi waaye man nañ ci tegtaloo mooy ñaari rakk yi nga xamante ne tamit ku jóge ci jàkk ku jóge ci tukki euh, moom ngay julli ñaar yooyu yëpp une pierre deux coups loolu lan moo koy tere waaw lii imaamu Nawawi di ci minhaj bi te bi mu saxal ko waaw parce que xadis lan la ko saxale mu bi mu bañ sële ne du tahiyatul masjid moom lañ di fii di dëgëral ne tahiyatul masjid dañ koy def waaw kon loolu mooy insha allah li nga xam ne mooy li gën dëgër te mooy lëkkaale ak suñu bunt bi mooy ah, yonent bi saa salaam di ci ñaaxe wal xatti waaw waxtu yi naa jaabir ne ko salli rak'atayn waaw waaw daa jullil ñaari raaka loolu di wane ne kon loolu am am solo tahiyatul masjid Euh, te lool ci bëccëg gi la woon loolu nag mooy yoor yoor gi te loolu nit ki bu dee da koy def dugg ci jàkka ji mën na cee am indiraajun niyya non seulement mu yéene ci tahiyatul masjid waaye yéene ci lan nuyu jàkka ji waaye yéene ci sunnaay bu dee kuy dóoru tukki laay wax euh, kuy dóoru dëgmal ci tukki ba pare yéene waale ci julli yoor yoor moom moom ñaar bu même bu dee ñaar rakk kese la ci def ndax gisoon nañ yoor yoor mooy li ci gën a néew kooku mooy loolu mu def yéenéem boobu dugal na ñett lii yëpp wallahu taala alam kon nag bon hadis bi nag bari na ay njàngat waaw ci wàllu euh, ñu ngay denc ak tamit dëkkaale gu rafet ak tamit nit ki kon ndeke leneen man na tax mu takk soxna surtout bañ a xool moom plaisir boppam rek waaye ne ah man di damaa takk soxna ngir mu dimbali sama yaay ngir mu jàppale tamit sama frère yi sama sœur yi ay ñu ndawe lañ te aw ma ku fi nekk yooyu yëpp ay ay ay ay ay mbir la yoo xam ne yu tax nit ki man a takk soxna sinon bu dul woon loolu yeneen saa saam dina Seydina Jaabir non non non waroo takk soxna nag pour loolu déedéet moo tax dana ko ci yenn riwaay barakallahu laka fiikuma yal na borom bi daal di barkeel ci yéen ñaar voilà kon loolu lu ama am solo la Seydina Jaabir ba mu delloo soxna si mu waxtaan mu wax soxnaam si li waxtaan wi doxoon ak yonent bi loolu dañ ci xame ne yu mel noonu loolu du jëw te tamit du divulguer secret soxna si comme que saa saam dana ko boo demee al kaysul kays waaw mooy na ngeen na ngeen sayta soxla ci ut ci doom si yonent bi du soxnaa jaabir bi ne sam'an wa ta'a dégg ak topp daal di waajal boppam mook boroom këram ñu séq bu boroom kër ak soxna am di séq kooku soxna su garaaw la gu bu yéeme yéeme yéeme tuddoon nañ ko ba ñu koy gis euh, moom moo ne woon ca xandaq ba tamit doon tànk Hmm? mbay say say naa Jaabir defaroon woo yoneen saa saam ay juróomi nit mu woo ne Bilaal woowal ñëpp say naa Jaabir daw ne yii tay rek ma dee gisoon nañ ko fi mu ñëw daw ci jiitu soxna si ni ko mais man ñun ñun am ñun gàcc dal nañu mu ne ko lan la mu ne yoneen saa saam woo na waa xam ndax biir nañ ñu ñëw te yow mbay sii ñu defar ak mooñ si lu mooñ yi ñu ci def lu tuuti lii mu ne ko yow yaa leen woo mu ne ko déedéet mu ne koo leen woo yoneen mu ne yoneen saa saam ko loolu affaire am la waaw yàlla ak yonent bi ñoo a